ñu toogaat ñaari nit jiitlante di coow lan la sama nagam moo dugg sama tool lekk ko mu ne nag bi buñ ko doon jaay nu mu toll mu ne ko nangam mu ne ko lim la lim la yàqal nan la toll mu ne nangam mu ne kon jëlal nag bi jeex na ki ngeen kitoo Souleymane ne déedéet papa na ko jox nag bi mu koy tosal toolam muy ratt di naan kelatam defar li nagam yàq bés bu yeggee na mu meloon kii jël nagam ñu kitoo fa fahamnaha Suleymaan yàlla ne na atte bu nekk rek bu ñëw Seydina Suleymaan may nañ ko xel bu mu demee te kooku yonant la papam yonant la di Daawud moom la yàlla joxoon Zabuur ci fukki fan ak ñaar ci weeru koor moo xam moom mi nga xam ne moo gën a neex baat ci lu yàlla bind budul Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ñu demee ba jéggi siraat ba taxaw buntu aljana Muhammad malayka yi dara ko Jibril Mikail azrail azrafil yàlla daal dina dàng ci biti ki ngeen doon jaamu te gisu leen ko man la wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira ki ngeen doon takam-takam man la yàlla kenn ku nekk sa jaamu na mu toll noon ngay gisee yàlla yàlla jël yaasin di ko baaral kenn du ko mën a attan ñëpp dañuy daanu bu doon dee na amaat ñu ne ñëpp dañuy de Seydina Muhammad rek moo dul xam moo tax xaadimu rasul jant njolloor bi Mawlana Cheikh Ahmadou Bamba ngi naan lil Mustafa lil Mustafa xayri xalqillahi manzilatun law wujjihat naxwaha kullul wara xaaru ne Muhammad fi mu toll ci dayoo ak martaba cëram ci yàlla bu ñu dajale woon bi yëpp def leen ñuy benn julli buñ def leen ñuy benn jëmm buñ na jàkk yonante bi dañuy tëlbët lil Mustafa xayri xalqillahi manzilatun law wujjihat naxwaha kullul wara haarun ñëpp daal di tëlbat ba mu des Seydina Muhammad yàlla naa ko anta xabibi yow sama soppe bi ne ko raayal bopp daawuda mu jóg bu ko raayee mu daal di jóg mu ne ko jàngal suratu arrahman allamal quran xalaqal insaan allamal bayaan baatam bu neex boobu bu koy jàng ñëpp di dekki benn benn yàlla nañ ci yàlla boole ñu ànd Seydina Muhammad dugg aljana moom bu doon jàng picc yi sax duñu mën a lekk dañuy déew njanaaw yi duñu mën a fàddante dañ koy wër moo tax benn guddi Seydina Muhammad dégg na kuy jàng alxuraan baat bi neex lool mu dox ci lënd bi ba teg loxoom ci kaw mbagg mu ne ko wallahi laqad utiita mizmaran min mazamir ali daawud wallahi yow sa baat bi neexaayam mi ngi mel ni neexaayu toxoro toxoro mooy liit bu ñooñ daawuda moom lala yàlla jox kon kii dooma moo njëkk nekk avocat mu daal di ko tegalaat beneen morso xanaa mooy morso yooyu yu weex ci ñoom kon du métier bu bon ki Amérique di jooy ba léegi di Roosevelt avocat la woon xeexal na Amérique ba Amérique génn ci ron domination bu Angleterre am réew boppam toppatul Grande-Bretagne avocat la woon John Fitzgerald Kennedy man gisuma benn réew bu ma dem bu du ma gis luñ ko fa tuddee ba ci weti l'obélisque fii lycée John Kennedy Kennedy ku bëggoon nit ku ñuul Kennedy ku réyoon ci xalaat Kennedy bañkat fippukat moom John Kennedy avocat la woon mooy boroom xalaat gu mag gi moo njëkk a toog ci sans fil ñu koy dégg ci le le 10 juillet mu ne hey yéen waa Europe tey ji maa ngi toog ci kanamu télé di wax écran bi ngeen may wane mënu leen ci dara tey man la yàlla may aayu Amérique sama aaye andi cent sans sama image mi ngi jéggi océan Atlantique di duggu Europe mënu leen ci dara kii ci jamonoom la lii amee télé yii di jël yemu ca mu ne Amérique fase leen suuf si màggat na dem leen ngeen ngoro weer bi ñu ne kii kat defa bëgg a absente fan la ñuy demee ci weer bi 1963 ba juróom-benn at 1969 ci lundi lundi 21 juillet 1969 ci 3 heures 56 minutes doomi Adama teg tànkam ci kaw weer bi muy Niles Neil Armstrong ak Aldrin kii kan moo ko defoon mooy John Kennedy xalaata musta dee mukk lundi juillet. trois heures cinquante six minutes mille Apollo onze daal di wàcc ci kaw weer bi am Armstrong wàcc ne tey sama tànk yi maa ngi koy teg ci kaw suuf si di jëmmal képp kuy doomi aadama ci ndimbalub doomi Amérique te fekk dee na ba am juróom-benn at kooku avocat la woon moo wax waxam ju metti joojale américain yi mere ko ba rey ko ñu rey ko ci 22 novembre ca Dallas ca Texas 1963 mi ngi naan doomi Amérique yàccaaral bi ëpp na caakaay bi xumbaare yi bàyyi leen ko kenn du gore bulu nga goor ci dara jël leen ngeen jox réew mi waaye bu leen di jël ci réew mi don't ask your country what he must doing for you but ask yourself what do you must doing for your country All right. Thank you very kii Kennedy avocat la woon Fidel Castro ki ne woon du wat si bi tant que jeexalul ñëpp am indépendance cha kuba wala kiba au wakalaon mahatma gandhi baayu inde ci indépendance avocat la woon philosophe la woon avocat la woon vladimir lénine ki nga xam ne moo defoon union soviétique ci mille neuf cent dix ci xalaatu karl marx ak frédéric engels ba union soviétique am doole gi dem ba amérique ñamoo taxef ci kanamam waroon na fi des warutoon a toj jigéen bu amul wujj sukkinam du rafet Amérique tey mi ngi doon gendarme maa ngi jégalu ci gendarme mi ngi doon gendarme tey di kàcciri addina bi rek waaye bu fi Union soviétique nekkoon du ko def ba mu faatoo Staline ñëw ñoom Christophe André Gromyko Alex Kosogin Léon Brezhnev ñoom euh, Tchereninko Andropov ba ci Gorbatchev mu soog a tocc kooku avocat la woon waaye Madiba di Nelson mondela avocat woon keroog bañ koy téye ci waxam bu métti boobale mu ngi naan euh, brothers and sisters you must know the black and white they all the same samay jigéen samay càmmañ war ngeen xam ne nit ku ñuul ak bu xonk yépp benn bi yàlla moo leen bind wax ci laa fi alsinatikum wa kon kenn gënul kenn li ngay génne sa morom inna akramakum indallahi atqaakum ki ragal yàlla ñu ne ko ràpp yóbbu ko Roberts Island dem tëj ko bañ ko weqee tubaab bi weq ko alkaati mu pénitencier bi mu terteri boppam ñoo dóor ci miir bi deret naa ci mu xool ni mu xonq coy mu gëstu yem ci tubaab bi mu ne ko you don't happy kontaanoo mu ne ko yes I am happy mu ne ko lu tax waaye bégoo mu ne ko ah kay bég naa de mu ne ko waaye lu tax mu ne ko deret gu xonq gi this deret bu xonq bi ëllëg mooy tafi bu xonq bi ñuy lal ma daal ci jaar dugg ci palais présidentiel wallahi yàlla def na ko dugg na prison ba génn prisonnier politique bi gën a màgg muy moom àddina gi yëpp sumul ko mbaxana mu ñu lalal ko tapi mu ànd ak ANC African National Congress ñu ngi ko mu dugg biir palais présidentiel mandaam jeex ñu ne ko président awi mu ne déedéet gor du ñiitaat bool kon waroon na jàngal suñu chef d'état yi ñu bañ a ñiitaat bool bi waaw boo demee ba sa mandat bugg a jeex ngay changer constitution comme chauffeur ak volant bi yenn temps nga yóbbu ko gauche yenn droite bugg a falu bugg a sa doom falu nga lekk say mbokk yëpp lekk kañ ngay liggéey réew mi doo ko liggéey hmm, doo ko liggéey di liggéey rek di teg ay xeer rek te doo tabax mukk hmm. aywa kon Moussa métti gaa ngi noonu dara bonu ci wéyal di liggéeyal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam tey sa ñaq boobu jébbal nga ko Seydina Muhammad yàlla na la ko téyel yaa rabbi euh, ni oo rawee ci weñ yi yàlla nga rawee noonu say maas bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi ngeen ma andi wallahi kontaan naa ci di université Cheikh Anta Diop kaa leen mboot ma boroom xel du ko wax waaye kaay ñu boot la moo gën a ànd ak xel li may bëgg fii yépp mënuma woon ñëw kon yéen a may occasion bi du université bi moo tax waaye kiñ ko tuddee Cheikh Anta Diop Cheikh Anta dafay wóllëre sama maam wóllëre sama baay sama wóllëre man ci boppam sama nijaayu maam mi ngi tudd Ibrahima Silla boo ko teg Ibrahima ba jur sama yaay maa ngi jéggal Ibrahima Silla ba jur sama yaay moom mu ngi jóge Touba Silla mooy Touba bi mag ci Afrique Touba Silla Touba Fuuta Touba bi nekk Côte d'Ivoire Touba bu Mbàkke bi yal na yàlla gën a yoolu leen jàmm yàlla buñ gis leen tiital yaa rabbi maa ngi ziyaare mbooleem njabooti Xaadimu Rasuul dafa am kooku ki sanc Touba ca Mali Touba Silla Silla yépp ay shérif lañu li muy tekk Silla tuna ñu dagg ko ne Silla mi ngi mel ni Moustapha ñu ne Tafa sëriñ bi di Fodé Silla dafa doon dafa duggoon xalwa ñaari soxnam wasi nandoo ki nekk taaw la ndawam mujj a yegg si ñu bind ko mooy ñaari li doom ki nekk ñaari li doom ndawam moo njëkk a yegg si ñu bind ko muy taaw ba ñu demee ba mag góor gi faatu ñu jël rakk ji def ko xalifa mbooloo mi yëngu ñu ne déedéet kii mooy taaw déedéet kii mooy taaw taaw bi tuddoon Muxtaar Silla mu ne sama baay du juum ci yii dafa wane ne man duma waa fii dama war a gàddaay kooku moo gàddaay ñëw tiyaabu fii ci Bakel temps boobu ku fa jaan màtt da ngay dee moom ne bu jaan màtte ni bu ko raayere mu sedd ñu tuddee ko Muxtaar Saafura Silla kooku yàlla may ko doom mu tudde ko Seydina Muhammad yóbbu ko ni mu jàngi ba mu ñëwee buy làkk xetu naar di ci xeeñ muy naan laa baas laa baas ñu tudde ko sëñ Libaas Silla moo jur soxna Silla faacoro Silla sëñ Mañon Silla moo toll sëñ tubaa ci atu zahir soxna Silla moo meññ sëñ moo meññ Mariama Jaxate mu meññ sëñ Abdoulahan Mbàkke jàmbaar bi meññ sëñ Soay bu borom dëgg bi daa di soxna Faatumata Jaxate mu meññ borom jamono di Cheikh Saliou Mbacke yal na yàlla taas ci barkeem maa ngi ziyaare njabootam sëñ Cheikh ca Mbuur sëñ Moustapha Sall fii ci Dakar yal na yàlla yokk leen teraanga wax moom kooku nag rakkam ki mu bokkal ndeeg waay mooy Malle Silla mu jur Maxan Silla mu jur Ibrahima Silla kooku jur sama yaay waxuma kooku Maxan Silla bi moom yaayam ak Chérif Moulay Hassan Haydara ñoo bokk ndeeg baay mi ngi nekkoon fii 44 Rue Flixeau du noonu dund na téeméeri at ak fanweer ak ñett Cheikh Anta dafa doon ñëw ci moom di ko laaj démb yu mag ñi xeetu bàmbara yi xeeti pël yi moos yi dogon yi pël yi ndax dafa yàgg jamono te Soudan fa la jóge woon Ibrahima Silla Cheikh suñu kër la doon yendu boobu ñu ngi dëkk fi Dakar boobu ñu béeguñu 44 rue Flixefox aywa bu ñëwoon dikko laaj di ko questionner muy tontu sama papa di ko jottali ndax wolofam leerul woon bu Cheikh Anta dikkee fekk góor gi fatu mu ne ko lum la bàyyee mu ne ko lii la ma bàyyee boo mi ngi bind téereem googale te mooy umamu zinjiya wal xadaara le et l'heure ok mi ngi noonu kon yéen a ko tudd nation yi ak fi ñu jaar dafa doon jël ci ci Cheikh Ibrahima Silla mu jugi ba kooku magalee lool ba mu sonn bu ñëwee rek mu wax question yi sama papa bu guddee bu feexee sama papa di ko attaayal mu mu koy mu koy wax solo si bu Cheikh Anta ñu jébbal ko ko mu bind xeetu tukulóor yi xaalpulaar yi bambara yi bétey bawley hawsay bind di bind bind ba yore ci ay kogg man nag boobu jamono mënumaa dégg li ñuy wax waaye sama ruuxu moo doon dégg bu ñëwee rek ci tànkam lay tëdd moom Cheikh Anta buy ñëw mu may àndal benn tàngal bu ñu tuddee robel meew ak robel mant ak robel njaxas ak si ngoom bu ñu tuddee malabar si ngoom bu dijj la moo ëpp li boo ko dóoree ni nga gaañ ko ak tàngal bu ñu doon di lokk sa boray téen dafa dijj mel ni doomi new boo ko sexee doo mën a sëbbi kon dafay rot da ngay téen ni ñu ne lokk sa boray téen am na lu ma doon andil ñu koy tuddee nàkk naar am na beneen tur waaye àndut ak teggin nàkk naar mi ngi ko doon jëndee benn bitig bu ñu tuddee bitig bisimilah boo jegee cinéma El Mansour nga jëm Demba Jo tableau bata bi benn bitig moo fa nekkoon kooku lu muy wax bisimilah la ñu mujj ko tuddee bitig bisimilah foofu la ma leen jëndalee nàkk naar bu ñu nga jox ma ko man maa ngi sax di déglu ma dégg ñuy traité tem yoo xam ne booba maa ngi ndawe lool mujj gi bu gisee sama papa def ko ana sama waa ji sëriñ bi dama tooñ ne yoone dag maa bëgg a doon te deewaguma mooy que ma leen comme li ma leen Cheikh Ibrahim mu ñëw ne dañ ma tuddee bateau de pêche ma ne ko man amaguma gaal de pêche <laughs> kon da ma bëgg a doon te deewaguma waaye na pour casser yooyu damay fay bi ma lebaloon sama papa démb lii nii la ñu wéyee kon bu ñu tuddee béréb bi Cheikh Anta andi ma fii wallahi sama démb moo del si ci man mi ngi mel ni wallahi mi ngi taxaw sama kanam wallahi ca lanetam yu rafet ya ca njañam gu rafet ga ca mustasam ba mi ngi mel ni maa ngi ne jàkk di gis Cheikh Anta nii la doon waxtaan ak sama maam Maxan Silla Ibrahima Silla nijaay sama maam noonu la doon waxtaan sama papa di bind téereem yi ñuy discuter ba ci ay science physique chimie ke loo xam ne ndekk mag ñi ñu ngi denc loo xam ne xale yi jotaguñ ko ku la njëkk a yeewu gën laa xam ne bët sete mag ñi fa lañ jaar kon bu ñu leen yàpp yàlla mayaat ma beneen teraanga ci Cheikh Anta mooy dem ba ma nekkee Niger def naa fa boobu jamono lu toll ñeenti weer ak fukki fan benn bés ma jóge ci université bi ci ñame traversé pont bi ñu tuddee John Kennedy ma jëm ci musée ba ñoo gën a mag musée ci Afrique presque ba ma duggee ma gis benn garab bu wow ci càmmeñ ci càmmoñ délégation bu président bu Niger ñu ko dégg général Séni Kountché mu dugg si ànd ay gan yu tedd ay borom xam-xam ñuy visiter musée bi ñu taxaw ci wetu garab bi waa ji leen expliquer ne garab bi moo nekkoon ci désert bi ñu dee Ténéré Ténéré benn désert la ci weti Arlit boo jógee Niamey da ngay jaar yoon bi jëm Dosso Tawa Birmingkoni nga bàyyi Zaay dem Agadez balaa nga yegg Arlit fi ñuy gasi uranium bi foofu la désert di Ténéré nekk ci weti montagne ñu de Layir garab bi def na ay siècle deewul ñu foog ne miracle yonent la wala miracle benn waliyu la muy nettali man nag booy nettali lu dul xam-xam du ma tey sama bopp ba ma lay tontu ma ne ko déedéet du noonu de. seeni kunte gestu yam ci moon ne budul noonu nan la te moom dafa raglu bët yi dafa nekk ci jébi di wallax wallax te général moom moo coup d'état woon amani jóori mu ne ma nan la ah ma xam ne nattu yàlla bi ëpp na tey <laughs> euh, suñu benn kilifa mi ngi ci senegal noonu la meloon boo waxee lu dul noonu mu tontu la mooy xaadima jaxate kala mbokk la ci xaadima rasul mi ngi naan allahu yaalamu anni lam akun abadan ahwa unasan uhayim bi bonjour yàlla xam ne tubaab yi toog nii du ma mës a jeng ci bëgg leen mu koo xam ne boo koy nuyu doon asalaamaaleykum waaye bonjour nga wax mu ne man du ma leen bëgg ku doon xeex colonisation la allahu yaalamu anni lam akun abadan ahwa unasan uhayihim bi bonjour yor nañ ko yàlla fayal moom boo waxoon du dëgg rek mu ne du dëgg mu ne ma li wax bu du noon nan la ma ne ko excellence général mu ne teg ko xool ma ne ko garab boobu désert bi nakkuloon désert tàmbali naa wow quatre siècles balaa naa Isa ma ne ko li ko tàmbale lak car bekkeroog nga yegg ci Sanhaj yëpp géej la woon san Sanhaj mooy Sénégal dañoo yàq tur bi ne Sénégal waaye Sanhaj la mi ngi mel ni Rufisque du Rufisque Rio Fresco la Hollandais yi fu ñu ñëwoon ñu sonnal leen ba ñu ñëwee Sénégal kenn sonnal leen ñu tuddee place ba Rio Fresco yoon bu sedd ri Rio fre Fresco ñu soppi ko ne Rio Fresco waaye Rio Fresco la du Sénégal Sanhaj la ki bind téere bi ñu tuddee Ajruma téere bi ñu njëkk a jàng ci grammaire arabe ci Sénégal ki ko bind seetal ñu ngi ko bind Sanhaji ma ne ko ca lak Tchad di géej gi nga xam ne Niger Nigeria Cameroun Tchad ci lañu ñu tiim géej gi foofu la tàmbaloon ba fii di sotti ci océan Atlantique ma ne ko Alexandre le Grand te mooy al askandar al maqduni ci arab alquran nan ko zul qarnayni ñëw na ba ci géeju Sénégal gi fii ay ni xami atin xami am li muy tekki mooy ndox moo xam ne dafa bandantal ñuulul wertul dafa jël dikk bi dafa tikk te Atlantique li muy tekk ci làgg yooyu mooy géej gu bandantal Zulqarnayni 33 ans la dund mi ngi judd année 300 euh, cinquante six cinquante sept mu faatu année trois cent vingt quatre kon trente trois ans la dund comme suñu soxna su maximum jaaratullaay buso yal na yàlla taas ci barkeem waaye comme ni Isa feeñ ci kaw suuf si mooy ibnu Maryama ma ne ko nag ndox mi xóot-xóot yi ñett xóot-xóot la amoon benn bi mooy lakcaat ba léegi wowul beneen gi mooy foofu garab bi ay reenam dafa loon wàcc ba cent mètres ci suuf di nàmp ndox mi nekk ci ron sàlliñ bi moo ko dund la woon ba ndox mi gënee wàcc moo ko wooloo ma ne ko beneen xóot-xóot gi mooy fi ñu tuddee taw dini mooy kasu bu bon bi ñu tëjoon di Modibo Keïta ci jamono Moussa Traoré ñu ngi gas foofu xorom xorom bu ñu tuddee nduumaan ci wolof bambara naan ko far de dafa mel ni alaam xorom bu baax la na ngeen ci bàyyi xel yéen góor ñi dafay faj feebaru yoom di ko utiliser baax na euh, feebar bi dafa siiw léegi ci àddina bi doo màgget rek yàlla nattoo la feebar boobu yàlla nañ ci yàlla musal yaa rabbi waaye boo ko di boo la sa ñam yàlla def lay protéger ci yooyu yàlla nañ ci yàlla te barke euh, waaw foofu tamit géej gi dafa nekkoon moo tax mu wow mooy xorom boobu ñu génne ci désert bi ba ma ko waxee mu ne yow foo jóge ma xam ne nag tàmbali na am succès ma ko Sénégal laa jóge <laughs> tiitaanga bi dem na ma ne ko Sénégal laa jóge ba ma ne ko Sénégal laa jóge mu xool ma njoolaayam di général di président mu ne ma wallahi yow mu a wax lu dul xam-xam dëkk Cheikh Anta wallahi lii la ma mu ne dëkk Cheikh Anta jaahil munu faa nekk mu ne ku jàngul munta nekk ci réew mu Cheikh Anta judd nit ku yées ku doyadi ku wayadi ku ko doowul du mën a jóge réew mu Cheikh Anta nekk mu ne waxal loo wax xam-xam la mu daal di ma recevoir ci état major bi ñaari yoon e, recevoir ma ci pale bi ñetti yoon defal ma benn autorisation ne hôtel bi ñu dee Gaway ci digg Niger sa ndékk sa añ sa reer na fay jóge yàgg ñu nga àndal ñëpp kon ki ma ko mooy mooy Cheikh Anta Diop kon bu ma ñëwee ci université bu ñu ko tuddee damay ànd ak fierté kon yéen waru leen grève déedéet nañu wax dëgg Cheikh Anta fi mu doon dox ak tànkam ngelaw gi mu doon nokki luñ ko tuddee ay misaal lañu war a doon ci àddina mi yéen waru leen lakk pono yéen waru leen lakk oto yéen waru leen fàq banqaas yi yéen waru leen diiju professeurs yi waru leen kokkali maîtres yi université du am am na maître dimbale ma way <laughs> Hoi professor. yéen fu ngeen wàcc ci Afrique ngeen yore kayit bu ñu bind ne Cheikh Anta ngeen génne doy na leen ndam Cheikh Anta ngay jàngale jardin yi nekk ci biir yaa koy arrosé yaay gardien ba yow xamal ne kàndiya nga kàndiya ci saalum saalum mooy lamp buy niital lépp yéen waru leen xeex waru leen xuloo waru leen xaste waru leen ŋaññ politiciens yi bu ñu leen politiser wallahi ñoom doon nañ li ñuy doon seen doom yëpp ñu ngi bitim réew di jàng jàng leen ëllëg ngeen jëriñ bàyyi jëriñ yaayi yéen seen seen licence moo sut licence yi seen maîtrise moo sut maîtrise seen doctorat yi moo sut doctorat yi seen agrégation yi moo sut seen élève ñëpp sunu nañ leen baxana seeni professeur seeni dirigeant maa ngi nuyaale kilifa yi université bi cubb la de monsieur Ibrahima cubb euh, yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ko taysiir lu mu jur yàlla na tekki yàlla bu mu jur lu yées maa ngi koy sant di sant euh, monsieur seen professeur Sène kooku sama sedd bopp la moom dama doon nattoom bu ma gisee àdduna am maase na waaw bu gisee lépp am maase na moom alalam man la mbëggeelam man la cofeelam man la man lay waxtaane man lay sago euh, yàlla nañ fi yàgg nga gis ñu gis ñu yàlla na yàlla fay la kon université bi yéen euh, ay da ngeen doon ay symbole ci àddina bi waa li xasanu saabir waxoon seydina muhammad saalif kayta jël ko benn woykat saalif kayta bu mali eh, dafa jël benn woy woy ko ci bambara waaye xasanu saabir moo ko weloon seydina muhammad lu mu waxoon nee na yow yonante bi sama fi sama ñimba mali kulu la mali fintenge bate ma sunsun ani kote ma sunsun san nana sunsun ye dena san mana sunsun ye dena ne yow Seydina Mohamed bu ñay yëpp daje bi gën a rëy bëñ la bu léebér yëpp daje léebér mooy hippopotame bu léebér yëpp daje ba gën a ñuul te jëwam weex yow Mohamed la yaay aloom ci digg fleuve bi ci digg déeg bi bu asamaan tawee da nga meññ bu asamaan tawul da meññ yow Seydina Mohamed kon yéen bu fas yëpp daje yéenay naari góor yi bu gëléem yëpp daje yéenay gëx yi bu nag yëpp dajee yéen yëkk yi ngel la ngel la ngel la bu leen mer yóbbu mukk ngeen di yàqal seen bopp kaar yi ngeen di lakk seen alal la yéen fay impôt yi euh, tey na ngeen mel ni égyptiens yi bu ñu doon tukki dañuy jël ci suufi Égypte bu ñu feebaree wala ñu am njàqare ñu def ko ci ndox naan ci sangu yàlla faj seen aabu pourquoi pas ngeen def ko yéen bu ngeen di defee examen ngeen tibb suufi ifan tibb suufi buntu saali Cheikh Anta doon taxaw ngeen na ko yàlla sa jaam boobu nga xam ne jox na léppam askanam yow yàlla barkeem yàlla na tiinuñu te wallahi yàlla dina ko def yàlla yàlla fay leen ci fi ngeen ma ni sant naa ko balaa may dugg ci thème bi ngeen ma tànnal l'islam et la jeunesse ak la ca tegu ngeen may ma mën nuyu kilifay dëkk bi sama mbokk laay ni ci yoof njabooti maam li maamul laay eh, eh, mahdi cawlaay eh, dama am ak ñoom kóllëre ca 1902 sama maam ci la ñëwee dakaar boobu ñu ngi toxal pale bi saint lii di ko andi dakaar ñu ne déedéet du fi ñëw mukk sama maam ne leen bàyyi leen ñu ñëw fii dëkk tubaab la ëllëg ko am lu tollook nguunu ganaar bu la neexee ngay nelaw dana la yor tey loolu am na nga am benn cantine ci marché bu la neexee nga nelaw location bi dina la dundal ñu tàmbalee tabax pale bi bu bët setee ñu fekk lépp daanu ñu dem ci limaamu lay caw ne ko nag a ah, doo ñu ñaanal mu ne man nag màgg naa fi mu toll wéradi na am naa fi gan bu jóge penku mu woo ko wax ko ko mu dem ci pale bi nekk mu ne ko terrain bi attan na ko de jinne bi fa dëkk mooy kilifaay jinne yi ci tefes bi yëpp ku toog foofu yaay tiim yaay tiim réew mi loolu yàlla def na ko ku moom pale bi yaa moom Sénégal demoon na booy mooy capitale Afrique occidentale française ci la ñaanee foofu jinne bi toxu ñu dagg guy yëpp ba mu des benn guy mooy ba nekk diggante hôpital principal ak hôtel Teranga fa la nekk moo tax at bu nekk lu ma xat dinaa ñëw foofu beesalaat kóllëre bi ngir réew mi am jàmm bés mu ma ko fommee réew mi am problème ci la ko gouverneur général Ernest Lum Dalo 1907 moo njëkk a nekk ki nekk dëkk ci pale bi gouverneur général Ernest Lum kon kóllëre Limaamu Laay googu ak sama maam maa ngi koy beesalaat yal na yàlla fay leen cawlaay waaye njobooti Maodo Malick bi nekk ci dëkk bi ci njobooti Cheikh Mouhamed Moustapha Jamil maa ngi jaaral sama nuyoo ci askanu Tiwaawan bi yëpp ak la boote sama démb ak ñoom benn la Alpha Mayoro Wele ki bokk ak maam Fatoumata Wade Wele di wéyjur Maodo Malick si seen maam mooy yoro bu mag ca Maasina Wele du sant Jàllo la yàlla li muy tekk mooy neex moom lu xewoon maasi na bu demee ñaan rek ñu may ko teraanga mbir mi sedd ñu ne oo day na weli yimbe be wele welee de weltaare ñu ne ko alpha mooy rewele kon kóllëre boobu maa ngi koy delloo ci ñoom di leen ziyaare ne ñëw naa ci dëkk bi fii euh, ki ma ciy teg sama mbokk yi jamaatu ibaadu rahmaan euh, jamaatu falaax di ko jaaral ci masjidu nuur ca kolobaan ca seen élément bu baax bi nekkoon sama wóllëre di oustaz Demba Diop nga xam ne ñun ñoo doon bokk nekk xaar yàlla euh, ci année quatre-vingt yi ku baax ku am xam-xam ku am yëg-yëg ku ma bëggoon di oustaz Demba Diop alhamdulilah maa ngi nuyu mboolem jamaatu Ibadu Rahman jamaatul Falah euh, seen diina rafet na sell na yemb na yal na yàlla defal leen jàmm bi xoomal Seydina Muhammad waaye du ma sama mbokk Touba yi ñooñu Euh, macha allah li ma nettoon dégg ngeen ko euh, ca diggante Cherif Moulay Hassan ak xaadimu rasul ca nganam gam ko defoon fukki fan ak juróom ca tuub ca njaareem ba sëñ Tuubaa di wàcc liggéey 1927 def ko ne Cherif nee nañ yooni murid bi du yàgg baatin bi jox naa ko yàlla waaye njaboot gi na nga ngay ñëw ci ñoom sama maam nii la dëkkee fii ci Dakar ba bañ koy arrêté ay mille neuf cent boori quarante yooyu ñu tëj ko fële ci Sébikotane foofu lañ tëjoon sama maam mooy maamu sama papa mooy ki jur yaayam Faatumata Haydara moom la bàmmalem nekk ca ron guy ga ca saañ bambara foofu yàlla na yàlla taas ci barke Chérif nag ñibbeetul Mali mu toog fii yàlla dogal e, sëñ Modou Moustapha toog bañ koy jàpp nag mu ne sama rakk bi nga xam ne ñun ñoo bokk benn baay di Cheikh Fanta Madi Haydara mu ngi ca kankan boole na la ñoom moom dafa am jàmm ak ñëpp tubaab yi arab yi nit ku ñuuli ñëpp la amal jàmm moom dana mën a jëflante ak yéen mooy Cheikh Fanta Madi Haydara euh, sëñ Fallou tuddee na ko doom mooy sëñ Chérif Mbacké yal na yàlla yéegal ko ci dara daraje turandoom mbaax moomu yal nañ fekk leen aljana ya rabbi ñu toog ci ndeyjëru Seydina Muhammad ci ni ba shérif demee nag ba ñu yeewi ko mu del si nekk fi ci daaru xan ci dakaar sëñ Fallou di ko ziyaare si boobu temps dakaar amul ndox armée France mooy maye ndox foo gas doj ngay dab mu ne sama papa gasal teen njobooti xaadimu rasul bu may gane si du ma ko jox ndoxi tubaab ñu ne ko dangay ngay sonna sa bi rek ndox du am waaye keroog sama papa gas ba muy jot ci baatam ndox mi kalaate ker képp ku gas keroog am nga ndox ñu tuddee ko wàqinaan wàqinaan boobu lañ toxal yóbbu ko Pikine géej yooyu kon sama diggante waa tuubaa démb bu yàgg la maa ngi koy beesalaat yàlla na yàlla fay leen ma mujjee si sama mbokk yi nga xam ne mbokk deret la mbokk diina la mooy taal taal yi boo demee ci Masina dafa am suñ benn maam bu ñu dee buubu pël nag yàgg naa tudd buubu moom buubu mooy Aboubacar doomam di Ousmane Dam Fodé mi ngi juddoo dëkk bu ñu dee jubar ca mille sept cent cinquante cinq mu ngi dëkkoon wuro buubu mooy juróom-ñeenti village yi war jafarabe buubu moo ko sancoon gure buubu ay dëkk buubu mu dem aji makka mu dugg ci yooni wahabiya muhammad bin abdul wahab mooy àla cheikh ba mu ñib see mu xam ne bu àndee xalaat yow marché na soufisme bi du mun a déggoog ñoom mu daal di sanc Sokoto ci Nigéria mu dëkk foofu la jigéenam mooy saafura ñu naan ko Mariama Kubra moom moo jur na Abdul Karim Diallo moo jox wirdu Cheikh Omar Fouti wirdu Tidiane ci dëkk muñ tuddee Ngawle ca gannaaw Podor boo jekkee géej gi dañu naan Cheikh Omar Fouti Mohamed euh, euh, Mawlud Fall moo ko jox ñii ne Ahmed Fall déedéet bokkuñu génération ñooñu troisième génération la Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ñi mu bokk ak génération mooy aliyu harazimi tilmisaani tomasini abdul karim murtada ah cheikh tahara mooy kii wirdu cheikh xamal laa jóge ci moom ak mohammed hafiz as-sinqiti waaye ñële boo jàngee histoire na nga dem ci téere bu ñu tuddee xawsul qusax fii maarifati ahlil qidah téere bi maa ngi ko jote woon Baghdad ci benn marché bu ñu tuddee Chari Rachid Chari Mutanabbi safula Mutanabbi booy dox sa boo deful attention nga joggi téere yi foofu laa jëlee téere boobu téere bi yàgg ñu ko tuddee xawsul xusax fii maarifati ahlil qidax sànniwuma kàddu kon ñu naan Mawlud Fall moo ko jox ñu ne Ahmed Fall bokkuñu génération sax def mel ni boo man maa jox sama maam wirdu jot gisante wuñ sax kon jigéenu Ousmane Dam Fodé juddu ca 1755 ca jubar ca wuro gure buubu ca weti jafaraabe moo jox Cheikh fuuti Fouti wird kooku doomam mooy Ahmed Bello ak Abdoulaye Bello ba Cheikh Omar Fouti di aji ci 1818 ba 1820 mu jaar foofu fekk góor gi màgge na gisantewuñu waaye ñu jox ko benn téeram ñu ko dee nuurul albaab Ousmane Danfoy moo ko bind Nuurul Albaab maa ngi ko yore ba mu aj ajiyee Makka ba def fa fukki at ak juróom ñett ñu ne fukki at ak juróom benn ci la gisante ak Muhammad Ghali mu def ko xalifatu Tijaani xalifa ak muqaddam duñu benn moom la Baay Ñas waxoon Baay Ñas du muqaddam xalifa la mi ngi naan waman yuhibbuni wa man yaraani fi jannatil xuldi bila buxtaani iz annani xalifatu tijaani mawhibatu min sayyidil adnaani mu ne man bàyyi ku ma bëgg mbaa nga sopp ma mu ne aljana mooy sa kër mu ne mënu leen ci dara déedéet yonent bi ma def may kàddu ci yéen yal nañ ko yàlla abdullahi ñu ngi ziyaare njabootam bi yëpp ca ñaseen lew na alhaji ibrahim ca Medina Baye ci euh, ku baax ki Cheikh Ahmad Tidiane mbubb mi ma sol moom ma ko jox addiya kon jàmm rek laa seqal ñëpp ñëpp laa seqal jàmm xanaa ku bëgg a def leneen ku bëgg a def leneen nag fal yaqbalu alladhina yaqbaluun wal yarfudu alladhina yarfuduun <laughs> yàlla fay maa ngi jokk sama kóllëre ci ñoom ci Cerno Mody Ibrahim bi joxoon wirde moom Alaaji Abdoulaye Niass Cerno Mody Ibrahima Diallo yal na yàlla fay leen kooku nag ñuy tuddee Ahmed Bello ñu doomam di Mariam Soura ñu naan ko Mariam Bell ñu may ko Cheikh Omar Fouti ba mu jógee aj mu amal ko Mohamed Nour ba ñëwee ba Mali mu jël benn jigéen ci xel bu ñu dee Kagolo Kagolo benn askan la diggante Bambara ak Sarakole ñu ko tuddee Aysatu Kamisogo mu meññ Thierno mu Tall kii tëdd ci corniche bi fii tey. benn yàlla taas si barkeem moo tax ba ñuy inauguré juma xaar yàlla bi ci ginnaaw marché gang bi keroog bàyyi ala jàpp mi ngi feewoon ak Thierno Muntaka keroog kaamil bi mu mottalee mu bi man la ko may keroog sama mujj gisante ak Cerno Saïd maa ngi toog ci wetam wéeru ci tooguwaayam maa ngi sol mbaxana Hawsa boobu daaw ma def kaala mbaxana laa doon sol mu di ko dindi di ko dëpp di setante ak man ne tey de boo wàccoon Sokoto kenn du la xàmmeek ñoom ma ne kon sant yàlla doom bu niroo ay maamam tuuma ndeyam jeex na kon nuyu naa ñëpp yal yàlla fay leen kan moo des xel dafay tul ah, daanaka jeex na kon ma dugg si ci sama li ngeen ma tànnal ngeen may ma ma taxañ ko rek ah? ah grand imam bu Dakar Pape waaw ah, maa ngi koy ziyaare waaye maa ngi nuyu sama doom bopp di grand serigne Dakar di doomu Basir Diagne Marème seen papa manto bi mu doon sol moom lañ ma jox mooy bu werte bi ma di sol ñi ma bëgg la maa ngi koy nuyu jaañ yal na yàlla fay la yaa rabbi yan bi la yàlla teg yàlla na nga ko attan yaa rabbi bi Muhammad Seydina Muhammad kon euh, am naa ñett mbir damay bàyyi ba bu jeexal ma leeral ko sama soppe samay doom samay sët samay jarbaat di baladul amin damay toog temps bu nekk am ko ma àkk sëñ bi doo wax nag ma ne ko lu xewati mu ne dañoo ne seen sëriñ day ku baax la yàlla na ko yàlla def mu ne waaye nag li yàq seen sëriñ dafay woor fekk ni ñu wooraguñ muy perturber senegal wala mu woor it fekk ni ñu wooreeguñ ma ne ko wallahi musuma woor te gisuma weer bi musuma woor te gisuma weer bi maa ngi tàmbalee woor fekk maa ngi ci juróomi at ma feebar ba bëgg a dee sama tante bi ma yar moom sama yaay ñoo bokk ndeeg bay ay sutu sil la yàlla na yàlla yërëm ko benn docteur bu ñu tuddee Lamine Diédiou mi ngi nekkoon chirurgie bu Kaolack mu yëkkati ñett comprimé jox ko xam naa mag ñi ñoo koy xam kullu fidirin ak asporo ak fala wokkin man na ko naan de bu ko naan du ko jik kër mu dogloo ma ma naan ko <coughs> keroog sama bët tooy lool sama tante ne araamal na ci boppam dootuma dogloo woor kon kuy woor ci juróomi atam be sikkim bi weex tàll wallahi duma dogloo ne fekk gisuma weer bi duma woor loo ne fekk gisuma weer dinaa ko leeral moo tax ma andi lii yéen ñi jàng astrologie astronomie yéen ñi def géographie yéen ñi def tectonographie yéen ñi nga xam ne yéen a def océanographie ma jàkkaarloog yéen université laa nekk tey <coughs> waaye ñaareel bi mooy fan yi ñu mooy may àkk ne sëñ bi doo wax nag yabeel bi ëpp na am na benn journaliste bu bind ne dañ laa agressé jël ci yow huit million sëñ bi journal yaa ngi wax te ñii daf ñuy dañ daf ñuy déshonoré waxal ma ne ko boo jëlee takkaay te bés bi jotagul du saf bés a ngi ñëw dinaa jël takkaay bi danañ xam lan la yàlla du bàyyi ñu agressé ma wallahi asuma ko nen naasi kan mooy nekk ci ndigg ñay dëgg di la jam mënta nekk yont yàlla Muhammad boot la dëgg jam la loolu mënta nekk danaa tontu agré agression boobu lan la man maa tudd lu kenn bëggul ñu tudd ko ku ko tudd dañ lay rey sax maa jaay sama bakkan tudd ko mooy nos dos ka danaa ko leeral nos dos ka mooy lan ñetteel bi ñu ne sëñ bi mi ngi perte ba Sénégal naan pétrole am na fi fer am na fi magnésium am na fi cuivre am na fi te Sénégal a ngi dee ci ndóol mi ngi wax rek nañ wax fan la ak naka la ko xamee ngeen may ma ma tàmbali conférence bi ma mujjee ko jeexal ko ma soog a yeewee ko wala ñu taxawal fii ah ñu ñaan yeewee ko euh, mooy euh, l'islam et la jeunesse l'islam ak ndaw ñi ak jàkkaarloo gi ñu jàkkaarloo kalti kalti jamono kalti kalteetu jamono Euh, modernisation bi am modernité bi am tey <coughs> ci jamonoy mondialisation bi kon li may njëkke mooy l'islam soog a ñëw ci jeunesse bi l'islam <coughs> ca asamaan mooy diina lislaam ca asamaan mooy diinay malayka yi jinne yi lislaam mooy seen diina kondrong yi <coughs> lislaam mooy seen diina kiyaaf yi njuuma yi rab yi lépp seen diina mooy lislaam yi nekk ci biir géej gi yi nekk ci jaww ji yi ci montagne yi lépp lislaam mooy seen diina ku lislaam mooy diina ku téewu lislaam mooy diina inna diina indallah islam duma yem ci noonu dama koy décortiquer kan moo njëkk ci nit Adama alayhi salaam di góor <coughs> góor bi njëkk ci àddina mooy Adama jigéen bi njëkk ci àddina mooy yaay Hawa ah? góor gi njëkk mooy Adama jigéen bi ñekk mooy yaay Hawa bindal Adam boo bindee Adam quarante cinq la alif bi benn la daal bi quatre la mim bi quarante la Adama quarante cinq la Hawa quinze la Hawa quinze la quinze plus quarante cinq mu jox la soixante demal ci alquran be yàlla naan diina gi mot na diina dootul dikk ci gannaaw dafa ne al yawma akmaltu lakum kum kum soixante la ne diina gi mot na diina gi mot na léppam jaar na yoon kum waxul diinu ka waxul diinu ki waxul diinu kuma waxul diinu hum waxul diinu hum hunna dafa diinu kum kum boobu yéen kaa bi la mim bi quarante la quarante plus vingt muy soixante Adama quinze la Adama euh, euh, quarante cinq la Hawa quinze quarante cinq yu Adama ya ak quinze yu Hawa boo ko boole muy soixante kon benn nit di góor di jigéen génnul ci l'islam kon dégg nañ foofu yonent yi mooy yonent yi ñëpp ku ko topp mooy yonent ñëpp yonent yàlla Isa alayhi salaam nee na bu ma dajoon ak Seydina Muhammad pënd dàllam sax moo ma gën te tey li topp Seydina Isa passé na milliard ci nit orthodoxe yi anglican yi kenn mu lax ni ñu toll un milliard yi teg na ñëpp Isa lañ topp te Isa lii la wax bindal Muhammad miim quarante ha huit miim 40 daal 4 mu jox la 92 li yàlla di bindee doomu aadama 92 lay jigéen 46 lay lay góor 46 46 la jigéene 46 la góore boole ñaari mu jox la 92 bu ñuy sëy góor ak jigéen góor gi ci 46 mu génne 23. jigéen bi ci 46 am mu génne ñaar ñaari 23 muy 46 doom jógaat doon baayu keneen Mouhamed muy 92 kon Mouhamed mooy yonantu ñëpp Mouhamed 92 Allah 66 66 plus 92 mu jël 158 mooy iyyaka na'budu yow rek lañu war a jaamu iyaaka yow yàlla na abdu lañu war a jaamu kon muhammad mooy abdullahi subhaana allazi asra bi abdihi lamma qaama abdullahi fa awha ila abdi ma awha abdu yi ci alquran yëpp muhammad la lamma qaama abdullahi muhammad 92 allah 66 nga boole muy 158 mooy am laha la mahud mooy waqayaa ilu noonu la seydina Musa tuddoon Musa du turam de Musa dañ ko fekk fleuve Nil daal di ko génne diggante garab bi ak ndox mi ñu ne Muusa bàyyi na mu wasa naga dem ci téere bu ñu dee tuddee Kanzul Matfun bu imam Sayuti toujours damay joxe comme ay intellectuel lay waxal dama lay wax téere ba imam Sayuti moo ko bind ci Kanzul Matfun turam dëgg-dëgg mooy waqayaa ilu yaa ilu cent cinquante huit la moo tal li bu dul yont yàlla Muhammad kenn gisul Jibril ni ko Muusa gisee Adama ak li muy tedd yëpp douze fois la gis jibril yonent yàlla Idrissa mi njëkk a ñaw sol lu ñu ñaw njëkk a bind quatre fois la ko gis nuux ak li muy gudd fan <coughs> cinquante fois la ko gis Ibrahima quarante deux Isa fukki yoon Moussa quatre cent fois Muhammad xaqaduna ulufun cent vingt quatre mille fois moo tax Baye Niass daal di ko woy nag kayfa mathi liman xademu zarahu jabailu aminu tuulal layaali naka lay taggee koo xam ne mbindaan bi ko doon balal këram mooy jibril yal na yàlla fay bàyyi kon maa ngi nuyu alfayda fayda al ibrahimiya al madina al ibrahimiya euh, Sine Saloum FM euh, Sud FM RTS 5 RTS Dakar Walfajri bu maam bu Sidi Lamine Niass suñu mbokk bi dooy maam Khalifa Niass ki nga xam ne moo demoon ba am yonent yàlla Muhammad nuyanteeg moom baayam am na loolu ñii naan kenn du nuyanteeg Seydina Muhammad am na kay maam Khalifa Niass mooy wajur Sidi Lamine Niass ak Ahmed Khalifa Niass yàlla na yàlla yokk seen teraanga ku leen jógal yàlla na nga tal sa bopp moom moo ne saafaxtuhu bi yamini musaafahatan wa dammani dammatan saxat biha ilali moom maam xalifa moo wax loolu nee na sama ndeyjoor bi laa teg ci ndeyjoor Seydina Muhammad mu taf ma ci dënnam mu ne sama lépp ci la jage yàlla njabootam gën a jagle ñees Abdullahi jaa ngeen jëf kon Moussa waqayaa ilu turam mi ngi noonu la kon na abudu ubudiya bi Muhammad la iyaaka ba moo tax ñu jiital ko waxuñu na abudu iyaaka dañoo ne iyaaka na abudu kon gisaan ngeen Muhammad na na'budu ku jaamu yàlla te jaamoo Muhammad yàlla soxlaw ko foog da ngay da ngay da ngay jaamu Seydina Muhammad nga soog am borom bi subhaanahu wa taala mooy bunta bi yàlla bi mooy bunta bi yàlla bi mooy bunta bi yàlla mu ne yonent bi desoon te Ibrahima garanti leen ko man la woon wab as fiihim rasulan minhum minhum cent trente cinq fiihim cent cinq ñaari 35 boo ko boolee muy 270 mooy Karimun Muhammad mooy Abdul Karim muy 270 jigéen bu ëmbee doom ëmb ga paasewul ëmb ga cent yeesul 270 jours lay doon juróom-ñaar fukki fan ak ñaar téeméeri fan 270 muy 9 mois 5 jours ëmb ga ëppul yéesul lii la mu toll moo tax yàlla ne wala kat karam naa bani aadama yéen gynécologue yi yéen ñiy def gynécologie kon Muhammad mu ngi noonu la Muhammad 92 la teg ci waahidun waahideetu bu mboolem bi ndéem waahidun 19 la 19 ak 92 muy 111 111 mooy laa ilaha illa huwa 111 la mooy kaafi yàlla dooy na lépp 111 la mooy xutbu ni général mel ci biir caserne militaire yi noonu la xutbu mel ci biir wàll boo bindee qutbu cent onze la euh, waahi muhammadun waahidun mu jox la cent onze mu toll ak misbaahun allahu nuuru samawati wal ardi masal nuuri ka miskaatin fiha misbaahun moo tax misbaah bu njëkk ba amul alif ak laam cent onze la muy muhammad ca sooratu nuur isa comme doomu yoon la te amul baay moom ba muy ruuxoom moo ko ne kii la paraclite mooy ahmed yaa bani israil inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yaday min at-tawrat wa mubashiran bi rasulin yaati min ba'di ismuhu wax leen ahmed waay li ma bëgg mooy suñu baal di féewaloo bés bu demee ba dundatuma bu ngeen déglu kàcce da ngeen naa suñu góor ga keroog ba mu ñëwee université ba mu waxee ñun ñoo ko doon yàggaleel mu deen seen su fekk ma tëdd sama biir bàmmeel di leen tiinul ca yàlla yàlla mun na koo def tey sax mbokk yi kii jaamab yàlla bu ñu woon jamono la rek la di jottali waxu Seydina Muhammad yàlla jaajëf may na ma doom moo nekkoon di wax mën na ma wutu yéen samay doom a ngi nii samay jarbaat ngeen samay seet a ngi nii kenn ku ci yéen fees na teb mun na ma wuutu comme xas ngeen xam fi ma jëm doy na saa su ko yàlla defee rek baax na euh, li may ñaan yàlla rek mooy li ma may muy xool goo xam ne denc ma ci fu ma bañee nit maa ngi koy ñaan naa dem ba dee sama xol gi bu mu fi am ku ma bañee nit ndax ku ma gis a xaqiqatul muhammadiya laay gis ci yow kon ku bañ xaqiqatul muhammadiya muhammad nga bañ bindal Ahmed Ahmed cinquante trois ahadiya bu yàlla ahadun qul walla ahad ahadun treize la ahadun treize bu yàlla ahmadu booleel ahadun ak ahmadu mu jox la soixante-six muy allahu abul abbas ahmed bun muhammad bun mukhtar asalimi ak tijani muy Cheikh Ahmad Tidiane Chérif <coughs> nee na lu ngeen dégg ci man wala ñu askane la ko ci man ngeen seet du alquran du sunna nee na bàyyi leen ko ma waxuma ko li la na Ahmad Tidiane Chérif wax mi ngi gane àddina ci aynu maadi ñu gañe Aïn Madi cam Algérie nekkoon na dëkk bi ñu tuddee Jenet Jenet mooy dëkk bi mujj ci algerie boo fa jógee nga ñëw dëkk bi ñu tuddee al barakatu ca réewu Libi nga dem Raat dem Uweynaat dem Ubari nga dem Sabha dem Ijdabiya nga dem Tripoli àll boobu dama ko dox juróomi fan ñetti fan yi mujj yi amuñu lekk amuñu naan ba ñaari nit faatu sama loxo ci yoon bi moo tax bésu dund dee amul bésu dee dund amul ñëpp man maa leen rob gàddu seen bagage benn ma yeggee libi ma téléphoné seen nit yóbbante leen bagage yooyu yàlla defe naa tey danaa ko fekke kon ragal waaye amatul Cheikh nekkoon na foofu janet muqaddama bu rëy mi fa tëdd nekkoon na fi ñu tuddee Mineka te mu nekk léegi ci Mali nekkoon na fi ñu tuddee Gundam Tisali nekkoon na fi ñu tuddee Tombouctou nekkoon na Gaaba nekkoon na saaqiyal xamra ak waadi zahab fi ñuy tuddee Sahara espagnol wala Sahara occidental te mu nekk ci moomeelu Maroc tey ji cheikh mooy kandie yàlla boobal saahibul qutbanatul uzma mooy abul abbas ahmadu tijani mooy mu midd awliya illahi taala yal na yàlla taas wallahi wallahi nga ko dëgg la na yàlla taas ci barke kenn du ànd moom ngay texeli kenn du amoo ngay taxadi yal na yàlla fay leen yaay seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam kon muhammad mi ngi noonu sallallahu alayhi diina islam mi ngi noonu moo tax boo demee ci suufi ibrahim yàlla mi ngi fa tuddee boppam am la xalama hudu mooy allahu muhammadu mi ngi mel ni ñuy jànge alif lam te xamuñu li muy tekki wala am na ñu ko xamul alif lam saat alif lam mim ra alif كاها يا عين ساد طه تاسين تاسين ميم ياسين حاميم عين سين قاف ساد قاف نون noonu la doon am la xala mawtu ci suufi ibrahim inna hadha la fi suufi ula suufi ibrahim wa musa mi ngi wàccoon njëlbéenu fa njëlbéenu bés koor moom allahu foofu am la xala mawtu la allahu muhammad boo demee ci taw ah, mooy bible ñu ngi ko doon tuddee foofu kahyalin kahyalin kaaf bi ñaar fukk la vingt haa bi cinq la yaa bi dix la muy trent cinq liif bi ko xaj ci un la laam bi mu daanoo muy trent muy soixante six di allah kax moom mi ngi wàcce ci juróom fan ci weeru koor sixième jour boo demee ci zabur bu daawuda yàlla ñu ngi ko tudde fa bakamadu baa bi deux la kaa bi vingt la miim bi quarante la daal bi quatre la muy soixante six bakamadu boo ñëwee ci évangile zabura mi ngi wàcc ci fukki fan ñaar ci weeru koor évangile mi ngi wàcc fukki fan ak juróom-ñett ci weeru koor bi yàlla joxoon Isa waaye ne évangile dañoo bëri tey Isa dem na ba teg ay ñaar fukkaat ñu soog a bind évangile bu Matthieu bu Luc awa ah, bu Jean ah bu Paul yi ci des fukki évangile ak ñaar moo am ci àddina bi tey alquran la yàlla garanti soppeekul ba léegi benn xaraf jógewu ci kon na ngeen téye téere bi ngeen téye bi lépp mi ngi ci ca injil mu dikk foofu muy wakilun wakilun bete soixante six la xasbunallahu wa ni'mal wakil waa bi six la kaa bi vingt la alif bi yaa bi dix la lam bi la muy soixante six muy soixante six soixante six muy soixante mu ñoo ci alquran doon allahu bu ne fàng ci biti barkeem yàlla na wàcc suñu kaw yaa rabbi kon yàlla mi ngi noonu lislaam a ngi noonu la kon ñu tegaale lislaam foofu euh, ñu sukkandiku ci yéeg ci yéeg ci jeunesse bi jeunesse bi lu leen feebarloo cause bi lan la jàngoro yi nekk ci jeunesse bi ñuy échec lu ko waral bon bon yi nekk ci jeunesse bi tox bi ñuy tox héroïne cocaïne marijuana yamba bax xoox bi lu tax sàngara bi ñuy naan ba ci école yi ñu leen jaay ay sachet ñu koy naan lu tax lu tax ñuy fees làmb yi duñu jur ti duñu julli tisbaar duñ julli tàkkusaan duñ julli timis duñ julli gee lan moo tax ñuy def jimbax awut lan moo tax ñuy def check down lan moo tax ñuy sàcc lan moo tax ñuy fen lan moo tax ñuy agressé lan moo tax ñuy xaasaatu lan moo tax ñuy raasaatu jàngoro bi lan la cause bi lan la ñu soog a andi conséquence bi mu def ci ñoom soog ñëw ci solution ñu soog a yeewi yeeweeku mooy xale yi li leen defar ca ndey ak baay la doom yi li leen yàq ca ndey ak baay la fokk baay toqal yaay toqanti doom soog a toqeeku baay day toqal yaay toqanti doom soog a toqeeku sinon doom du mën a dem tuwaal bi buñ ko dindi ci ko bët bi rek mu ànd ak cataracte bi borom gisaat nuages yi bu ñu leen fi jëlee rek ñu gisaat jant bi cause bi lan la ci biir néeg bala benn boroom xam-xam buñ ci dee William Shakespeare xam ngeen ko William Shakespeare bindkat bu mag boobu dañ ko andil ñaari xale ñett xale ne ñi bu ñu màggee lan la ñuy doon mu ne wan leen ma seen lalu yaay mu dugg xool mu ne xale bi bu màggee kilifa lay doon kii nit bu digg lay doon kii du tekki ñu màgg kale nekk King George di maamu Elizabeth kale moom doon borom kër gu rek am ndékki añ reer kale tekkiwul dara mu doon baara ñinni baara ñinni nag ndey ñinni moo koy jur de <laughs> ñu ne noo ko xamee dangaa bëgg a nekk prophète mu ne déedéet dama gis kii kanamu lal bi moo nuux ma xam ne yaayam moo doon jege fi mu tëdd di neexal baayam di ko neexal ba ñu ànd booloo na mu doon bëggalee xolu baayam foog doom bi doon bëgg tey jamono ki digg lal bi nuux yaay bi dafay jaay personnalité am baay bi du jaay personnalité ñu daggee ci digg lal bi mosoo ko ëmb ki lal bi nuux fale dafa doon naan nit nga may nit boo ma fasee keneen jël ma sama yoon baay bi di ko nax di ko dikk ba ñu ànd mu soog ko ëmb comme yaay bi dafa doon exploité baay bi moom tam bu juddoo dañ koy exploité rek kaay yenu waaw yeewal ma mbaam bi ubbil ma bunt yi baleel ma fii kon yaay foog mu toqantal gannaaw bu baay toqalee am na ku ñu tuddee <coughs> <coughs> ah, awa Socrate yéen ñu def faculté bu lan philosophie xam ngeen Socrate mooy Candide bu mag boobu mi ngi juddu année quatre cent soixante dix avant Jésus-Christ mu faatu année trois cent quatre vingt dix neuf dafa doon seeti benn taalibeem ñu koy dee Platon wala arab naan Aflatoon ñu ne ko xale bii ngay seeti bàyyi fi daara bi tëj téere yi lu tax mu ne xale bii de mooy doon sama wuutaakoon ëllëg lu ma fi bàyyi kii moo koy tasaare ñu ne ko lu tax mu ne damaa dem benn bés dem seeti ko mi ngi feebar ma fekk ko mi ngi tëdd ci ron lal bi mi ngi gàccoo benn sér bu am ay tache sér bu weex ma ne ko doo tëdd ci kaw lal bi mu ne ko déedéet sama papa ak sama yaay fa lañ doon tëdd moo tax weggeel ko du ma ko du ma du ma fa tëdd gis nga orma papa bi dundatul yaay bi dundatul waaye ne du tëdd fañ doon tëdd moo tax boo kersewoo nit ki bu dee nga def loo neex boo ko gisatul nga def loo neex kon orma moo gën même bu dee da nga koy topp mu ne ko sër bi am taas nag doo ko bàyyi maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu ci nettali mu ne sër bés bu njëkk sama papa ak sama yaay ba ñuy wéet loolu moo taxalte lii kon jànq la woon te ana jànqay xanaa mënuñoo sàmm suñu ngoreel tey université bi yëpp ñu ngi jàng Socrate ñu ngi jàng Platon ndeke yaay bee ko liggéey ca démb doomam ba tey ñu ngi jàng ay xam-xamam ci mboolem université addina yi philosophie yëpp balaa seen waxtaan du neex ba ba te ñu tudd ñoo ndax ñooy bàyyi philosophie kon yaay moo toqante woon am na ku ñuy tuddee Christophe Colomb ba kii gis fil premier dafa ne kii dina wër adduna bi ñu ne ko lu tax mu ne damaa dem kër ga ma fekk yaayam dugal tànk papam ci biir bañwaar di ko raxas ma xam ne kii tànkam dana joggi foo xam ne kenn xamugu ko Christophe Colombo moo gis Amérique euh, mi ngi départ spirit euh, italien la origine espagnole italien ci cosaan origine italien la waaye nationalité am espagnole la mi ngi départ le 3 août ci 1492 mi ngi yegg ca Amérique le 12 octobre 1492 fa nga xam ne tey mooy El Salvador di capitale San Salvador ca Amérique centrale ci boori Costa Rica Guatemala ca ron Mexique foofu la am na ku ko fa njëkk mooy Bakary II bambare naan ko Bakary niñ ci ni moo njëkk joteeg magam di Bakary Koroba mu jël fleuve Niger ba Bafoulabé mu jël Falémé moo njëkk yegg Amérique ba léegi boo demee ci ginnaaw Mexique da nga fekk ay jeexitam suñu néegu ñax yi yu mu yott ci ay doj kii moo njëkk yegg Amérique waaye tubaab yi Albert Jean François du musa bindal Moodu Souleymane lu la jig mukk suñu histoire tubaab yee ko yàq moo tax jàngu leen ko waaye Bakary Nincini moo njëkk yegg Amérique Christophe Colomb Bakary Nincini la tudd ci bambara mooy Bakary Koroba ni Nincini mooy Bakary bu ndaw kii ñu ngi xamee ne dana joggi suuf soo xam ne kenn musu faa yegg kenn musu faa yegg ci raas gi mu fekk jigéen di raar tànk jëkkëram mu arfane loolu doomam doon lii kon ndeke moo tax Cheikh Abdul Qadir Jilani qaddasala mu ne mu ne alquran aaya ba kullun yaamalu ala shakilati kenn ku nekk fa nga sosol loolu ngay doon waa ji dem sàcc jënd ci ceeb mu lekk ak jabaram bu doom bi màggara pickpocket lay doon boo ne ne mu dugal loxoom sa poos parce que ci la sosoo kullun yaamalu ala shakilati ba ngay ànd sa borom kër yaa ngi xeeñalu puudaru pastelu sa doom bu bu juddoo rek noonu lay mel dafay neex àddina dafay doon ku lix wala mu doon ku rex lix am na rex am na waaw ah, ah, waaw ah, làkk la kon dégg nañ foofu nii la moo tax boo demee ci ya mu ne bu jigéen ëmbee nay tànn lu muy lekk siino dafay récupérer dafay wàll ci doomam moo tax am na ñuy judd rek daal di so daal di sotti allahu yajtabi ilay man yashaa wa yahdi ilay man yunibu gisoo Cheikh Abdul Qadir Jilani mi ngi gane àddina aljuma fukki fan ak juróom ci weeru koor waaye daawul nàmp bëccëg xaqiqa la doon dund du sharia dafa waroon a nàmp ndax yàlla togg ko dara waaye xaqiqa la doon dund ba ca déwén sa ñu ne ah weer bi feeñ na wala feeñul ñu ne ah daaw de shérif bu jigéen ba di jumaana doomam daawul ba bëccëgu weeru koor ñu daal di ñëw ci jilaane ca niif ne ko luy xibaar mu ne ah doom bi de ba mu xëyee ba léegi nàmpul laata jant soo ñu dégg xibaar ne weer bi feeñoon weer bi feeñoon na ca démb kii dafa judd sotti baay bi dafa toq yaay bi toqantal doom bi toqeeku am na ñu naan yaay bi umul xayra la tudd dàkkantalam la am na ñu ne Fatima la tudd dàkkantal turam dëgg-dëgg mooy jumaana jumaana jumaana mooy booy togg wurus diggéen raxi di lu sel lay pul puli mooy jumaana moo tax tur bi bëri na Iran tur bi bëri na Irak bëri na Syrie na ci bëri na ci euh, libanais lool loolu mooy turam ku baax nitu yàlla yëpp summil nañ ko mbaxana nitu yàlla yëpp summil nañ ko mbaxana euh, xaadimu rasul woy na ko woy bu kaw kawteefu ki ma ko njëkk a waxal mooy alaji jili mbay daf ma fekk Bagdad hmm? li ma dese tuuti na trente minutes moo des kon ma yemal foofu ma ñëw ci li may wax ni waaye kon ma taxawal foofu mooy doom li koy jagal ñu ngi ko tuddee pituitaire mu ngi fii ci mooy mooy cuukel tige bu ñu tuddee pituitaire mi ngi fii ci cuukel diggante ndong ak ndodd fa la nekk mi ngi mel ni boîte noire ci avion bu avion daanoo boîte boobu fii weer boo ko interroger mu wax la lépp mu wax la lépp nit def ko am bu nit dee jaratul ñuy xotti biiram wala dënnam boo ko interroger mu waxal la ñu ko dee tige pituitaire mi ngi fi moom la olo naan cuukeel mag ñi daawuñ ko lekk bu nit dee jarul de autopsie boo ko interroger mu waxal la moom la yàlla naan inna na fi anaqim aghlalan fa hiya ila al-asqani fa muqmahun mooy ziqna moom bu nit dee dina la wax ñaata yoon la nokki ñaata globule rouge la consommé globule blanc plaquettes yi plasme ñaata yoon la xool ñaata la gis ñaata la wax ñaata la lekk ah benn mbootaay ñu ngi ciy liggéey léegi ci Kuala-Lumpur ca Malaisie ba ma fa jaaree 1985 boo maa ngi jëm Indonésie ci anniversaire bu pays non aligné benn mbootaay la ñu ko defoon mooy euh, Nehru bu Inde maréchal Tito bu ex Yougoslavie ak euh, Ahmed Joe Carnot bu Indonésie seen anniversaire lañ ma yónni woon foofu ma ci laa jaar foofu góor ga ñu ngi ko tuddee Marta Marta Sataranda bu ngeen jógee mun ngeen introduire seen appareil moom moo jiitu mbootaay bi jaratul ñuy opérer nit di seet lan moo ko rey bu ñu introduire pituitaire bi rek moo tax bu ñuy ngénte nit ñu ne juróom-ñaari fan yooyu nañ ko di wëlbati sinon dafay pété sinon dafay tàcc wala mu gondele wala mu diir bu màggee rek du mun a tekki dafay teel a absenté moo tax boo dóoree nit fi bu deewul rek mu absenté mooy pituitaire na ngeen jëm ci euh, science naturel da ngeen fekk foofu la bu màggee nag fekk toqeekuwul juróom-ñaari dafay dikk ci moom waalamu annama alxayaatu dunia laaibun wa lahwun wa zinatun wa tafaaxun baynakum wa takaasu fi l amwaali wal awlaadi dana def dana def sept ans po rek sept ans caaxaan sept ans taartalu sept ans euh, di puukarew rek maa la sut maa la nangam def beneen sept ans di ëppalante parfois ci alal parfois ci doom moo tax Seydina Muhammad ne man ata ali arbauna sanatan falam yaxlib xayrahu sharahu fal yu jahiz maqado fi naari képp ku dem am quarante ans quarante deux yiw ëppul sa lu baax mu ne na nga waaj safara nga jëm jeunesse bëggoon naa yaatal lool ci science physique chimie morphologie leeral waaye jamono ji soreetul jéggal ngeen ma ko kon waroon na yaatu jeunesse waroon na yaatu ma andi leen solution solution nag ñaar dong la mooy boo demee ba jànnaxe sa dund na nga jël modèle nga bàyyi modd boo demee ci alxuraan wa tilka hujjatuna yàlla dafa tudd fukki yonent ak juróom-ñett ba mu jeexalee wax seen biographie yëpp mu ne Muhammad xoolal fi tegal sa bët fi bul ko teg ulaayka alladhina hadahumullahu fa bi hudahum ñooy say ñooy say modèle waaye bul nekk modd de wala takun ka saahibul huuti ki sànnewoon boppam ci géej ga di yonent yàlla Nuux bul ko toppale loolu modd la de boo ko defee mën nga ñàkk a dund de da ngay dee de lawla anta daarakahu ne amatu mi bu ko yàlla teel woon dimbale fa lay dee de modèle baax ok modèle baax na seetal ba léegi bu Sénégal buggee jaxasoo ñu andi bande Alaaji Abdou Aziz teg ko nit ñi daal di amaat repère ndax modèle la Xaadimu model modèle la Cheikh Ahmad Tidiane Chérif modèle la Baye Niass maam Alaaji Abdoulaye ñoom Amadou Mokhtar Mbow Kwame Nkrumah Patrice Lumumba Thomas Sankara Jamal Abdel Nasser Ben Bella Amilcar Cabral Jomo Kenyatta ah jullit si ñere ñi ñoo ñu yenoon deretu danaa xeexal nit ku ñuul ñi ñoo doon taxawal négritude balaa Aimé Césaire ak Damas di wax négritude Sëñ Tuubaa moo ko njëkk wax ci Masaalikul Jinaan sama der bu ñuul bi du tax ma ne damaa waaye di mukk kenn du ma raw ne damaa ñuul alaaji Malik daal di ko tontu xalib dahru intaaral waabu yatiibu Euh, dund gi bu baaxoo ñam naawee dina neexaat déedéet du neex de mooy kawar gu ñuul gi modèle yi na jël modèle ngeen bàyyi modd yi modd yi ñooy ñan ñoom Peter Tosh ñoom Bonnie Spear ñoom Jackson Five ñoom Jimmy Cliff ñoom Ray Charles ñoom B.B. James Brown footballkat yu mag yooyu Liv Yashin Gordon Banks ñoom Bakkan Ba ñoom daay mu ñii xewwi nañu ànd ak jamono xeewi ku leen téye da nga xeewi ànd ak loolu xeewi ku jàpp model bàyyi modd danga am ñaar danga am loo jomb ak loo jomblu boo amee loo jomblu doo def lu bon boo amee loo jomblu da nga def lu baax te góor kat góor ci dara